Auzubillahi mina sheytaani rajiim, bismillahi rahmaani rahiim, alhamdulillahi rabbil aalamiin, wassalaatu wassalaamu alaa rasuulinaa al-amiin wa alaa wa ashaabihi ajmaiin. Ñu ngi sant suñu Boroom subhaanahu wa ta'aala, di julli di salmal ci suñ yonent Muhammad alayhi salaatu wassalaam, di ñaan Yàlla mu defal ko jàmm ak xéewal ak barke moom ak i saxaabaam ak mboolem ku topp aw njubam ba keroog yawmal qiyaama di taxaw. dellu siwaat neen ci suñu téere bi nga xam ne boroom téere bi miñ ci indi ay quarante conseil yoo xam ne li ko taxa jug mooy baaxal kër ak defal kër bala ñoo tàmbali ci bindub tay bi am na ñatti laaj yoo xam ne bëgg nañ ko laaj laaj bu njëkk bi ko ko xam day yëkkati loxoom rek laaj bu njëkk bi mooy ki bind téere bi nga xam ne moom lañuy jàngalante ni num tudd Euh, koko xam na yëkkati loxoom aywa Paar bismillah. Mm, mi ngi tudd Muhammad Saleh Al Munajjid. aywa tayib jamil Cheikh Muhammad Saleh Al Munajjid moo bind bi ànd ko yàlla sàmm. ñaareelu laaj bi mooy kan moo may andil ban conseil lañ jëloon ci leçon bi passé ak ban conseil lañ jëloon ku xam na yëkkati loxoom. Konseh euh, euh, bi njëkon jël bi paase mom mo rafetal mooy tànninu soxna. Barakallahu fiikum ñetteel laaj bi dama koy far bàyyi noonu kon kon ñi ngi sàkku ci mbokk yi ni numériser ko xam ne koy bind kon bu njëkk bi mooy rafetal ni ngay tànnee soxna ci góor bu dee ci jigéen rafetal ni ngay tànnee borom kër ñaareelu conseil bi as-sa'yu dox fi islaaxi zawja ci yewenal sa soxna ñaareelu conseil bi mooy as-sa'yu dox fi islaaxi zawja ci yewenal sa soxna mi ngi ci page vingt kon loolu mooy conseil ñaareel mooy doxal ci lépp loo xam ne day tax sa soxna baax lépp luy tax sa soxna baax rek doxal nga jëm ci naka noonu tamit la même chose ci góor. %e yow ndaw si doxal ci lépp loo xam ne day tax sa borom kër baax lépp loo xam ne dina baaxal sa borom kër rek fexeel ba loolu am moom borom téere bi mu daat ne bu dee da nga am soxna su baax alhamdulilah ñëpp loolu la ñuy ñaan kenn ku ci nekk li ngay ñaan mooy am soxna su baax mu ne boo ko amee alhamdulilah mu daat ne waaye nag léegi-léegi nit ki xëy jamono ba muy takk soxna jamono jooju noonu diina ñoru ko woon jàng ay attey diineem ñoru ko woon mu dem nag ba ca digg ba diina tàmbali ko ñor mbaax tàmbali ko ñor mu ne kooku noonu yan jéego lay aw ba baaxal am te li mu wax ni day am xam nga bu dee ki nga xam ne duggagul moom danaan ko fexeel ba tànn soxna su baax bu dee nag ki nga xam ne nag dafa dugg nag ba pare nag dem ba jëmi jamono nag du wàllum diine tàmbali ko ñor gëstu ci alxuraan ak sunna tàmbali ko ñor kooku lañuy wax yan tolluwaay lay jaar ba soxnaam mën a baax wala bu dee jigéen yan tolluwaay lay jaar ba boroom këram mën a baax mu daal indi aaya bi yàlla di wax ne wa aslaxna lahu zawja suñ boroom bi muy wax ci yonent yàlla Zakariya dafa wax ne Zakariya de ñun yàlla ñoo ko baaxalal soxnaam yàlla nee na moo baaxalal Zakariya soxnaam bu bam doon ku baax foofu nag borom xam-xam yi ñenn ñi nee neen baaxug yaram lay wax maanaam ñoo ko baaxal yaramam ndax nee nañ dafa nekkoon koo xam ne munta am doom suñ borom def ko mu nekk ku mën a am doom ñeneen ñi daal ne déedéet suñ borom baaxug jikko lay wax baaxug jikko lay wax ndax dafa nekkoon ku ñaaw làmmin suñ borom def ko mu nekk ku rafet làmmin lum ci mën a doon rek suñ borom baaxug yaram ba nit ki mën a am doom ak baaxug jikko ba nit ki doon ku baaxi jikko ñaari yépp suñ borooma ko yor kon baax moom yàlla mooy baaxal lim la bëgg a junj foofu mooy kon li ci njëkk mooy dellu ñaan te xam ne hidaaya maanaam gindiku yàlla moo ko yor nit ki war nay ñaanal soxnaam bu baax a baax ci biir sujood yeeg ci guddi yeeg fu mu nekk xelam dem ci mu ñaan yàlla yàlla changé ko yu baree bari léeg-léegi nit ñi dañ koy fàtte te loolu moo ci ëpp solo di ñaan naka noonu tamit nga ñaanal sa borom kër bu dee jigéen di ñaanal sa borom kër yenn jikko yi nga xam ne mi ngi ci moom te nga xam ne xam nga ne yii moom baaxul nga di ko ñaanal yàlla mu denc ci moom kon bi ci njëkk rek mooy ñaanalante ndaxte yàlla moo yor hidaaya yàlla mooy gindi koo soob mu ne wali islaahi zawja wasaa'il minha am na ay moyen bi njëkk mooy al i'tinaa'u bi tasxiixi ibadatiha lillah fexe ba sonn ci muy wëral ay jaamu yàlla am yàlla rek tax premier moyen bi nga xam ne moom baaxal ay jaamu yàlla am loolu nag dafay laaj communication lu bare bare day aajo nga toog ak moom ne ko jaamu yàlla yi nga xam ne moom la ñuy def nii yàlla lañ koy defal yàlla moo ko moom bépp jaamu yàlla boo xam ne ñu ngi def yàlla lañ koy defal jamu yàlla dee su ko defal keneen wala leneen loolu moom dafa la aajowoo communication lu baree bari fexe ba dugal loolu noonu ci bopp mu xam ne suñ julli yeeg suñ woor ek suñ nangam yeeg suñ rend yeeg yëpp keneen taxul yàlla lañ koy defal. nga xamal ko ne ko tamit lépp loo xam ne yàlla lañ koy defal dañ koy def comme ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam daan defee nekkul kenn ku ci nekk rek mooy xool anam bi mu ko neexee anam bi mu ko sentiree rek mu ne nii la koy defee non non communication bu yàgg a yàgg boo day sax dàkk. Euh, chaque fois ngay ngay wax ak moom même bu jaree sax da ngay wut kenn ku la ci jàppale nga andi ko euh, ngeen waxtaan ci loolu. kon loolu mooy première pas bi foofu moom taxaw ci nga dëgër ci toorop ne ko jaamu yàlla yi ñuy def yàlla lañ koy defal ñaareel ba mooy ni ko yonent bi defee woon noonu lañ koy defee nga taxaw ci dëgër ci torop torop ko kon loolu moo ci jëkk mooy fexe ba sonni sonn ci jaamu yàlla mu xam ne jaamu yàlla yàllaa tax aya defaluñ ko keneen te loolu daanaka mooy defar pas mu ne ñaareel ba ci moyens yi nga xam ne ci la ñuy aw ba baaxal soxna si mu ne as-sa'yu li raf'i imaaniha dox ci lépp loo xam ne dafay yëkkati imaanam lépp loo xam ne dafay yëkkati imaanam nga dox jëm ci moo joxe lu mel ne di ko soññi ci guddi di soññi soxna si laa bu dee yow biddanti bi ci ci kër gi yàggu jiite ba pare naan da ngay soññee ci julli fa ci julli guddi kenn la faale kon na fekk nga nekk ca lu ci mel ne guddi gi nga julli fukki rakka yee ko ne ko jugal am ñaari rakk loolu manees na ko dégg mais yow huit nga yeew wala neuf heures nga yeew doo julli fajar boo ñu waxee nga soññee ci julli guddi kenn du la faale li wax da dul am benn sens. lu baree bari ci problème yi nga xam ne mooy am ci diggante euh, euh, ku góor keeg soxnaam léeg-léegi dafay doon loo xam ne maanaam ku góor ki ay waxam darul am benn xorom ndax li muy wax moom du ko def li muy digle doo ko ci gis li muy tere mi ngi ci dëkk. léegi kooku ay xam du gaaw a am benn sens daanaka da nga koy dégg nii rek bàyyiwaat ko mu mais mais du am benn sens. kon bu ne laa del soññi eh, soxna ci julli guddi day fekk yow nga nekk ci day fekk yow nga nekk ci même bu dee sa julli guddi daf koy jafe julli ci guddi gi daf koy jafe nga wax ko muy julli balaa muy tëdd. nga ne ko bala ngay tëdd fexe la am ñaari rak wala fexe la eh, ñeenti rak soog a eh, soog a tëdd juli guddi lu baax la ci yokk imaanu doomu aadama kon bi ci njëkk mooy di ko soññi ci julli guddi mu ne ñaareel ba mooy tilaawatul kitaabil aziz mooy fexe ba muy jàng alxuraan lu baree bari fexe ba muy jàng alxuraan lu baree bari. loolu tamit dañ koy def ci benn façon boo xam ne daf koy bëggal boppam xam nga léeg-léeg am na noo leen koy forcer boo fi nekkee la ñuy wala bu ñu xamee ne yaa ngi leen di surveiller la ñuy jàng alxuraan mais boo génnee dem ni teg fa kaamil bi duñ ko xoolati ba keroog ngay ñëwaat. mais da koy def ci benn façon boo xam ne daf koy bëggal boppam daf koy bëggal boppam nga wax ko ko alxuraan ji ko ci jàng benn araf am nga nangami tiyaaba bu ëllëgee alxuraan day ram ñu ko doon jàng alxuraan day def lii day def la fexe ba bëggal ko boppam daal jëlal ci engagement boppam. way laa boo deful noonu xanaa di forcer di kii boo fi nekkee mën nañuy jàng nii mais boo fi bougé wala nga wala nga absenté tukki daanaka duñ jàng kon. fexe ba soññ soxna si muy jàng alxuraan même bu dee sax léeg-léeg day jar nga neexal ko sax léeg mu mokkal benn saar nga yëkkati dara jox ko andil ko kado wala dara loolu noonu bokk na ci li koy xemmem loo muy jàng alxuraan li gën a gaaw ci yëkkati imaan ci la bokk. a ñetteel ba yi nga xam ne tamit dafay yëkkati imaan euh, mooy xifzul askar wa taskir bi awqaatiha nga fexe ba mokkal ñaan yi fexe ba mokkal ñaan yi nga teel ko koo xamal ne booy dugg ci douche li ngay ñaan booy génn ci douche li ngay ñaan booy dem marché li ngay ñaan booy sol sa yére li ngay ñaan booy sol sa dàll li nga war a ñaan ah, uh, booy dugg ci oto li nga war a ñaan booy wàcc ci oto li nga war a ñaan fexe daal fen fu mu toll rek mu xam fa lim foo war a ñaan mu ne ànd ak tamit nga koy fàttali nga di ko fàttali bu heure bi jotee heure askaru sabax ñaan yi ñuy def. te suba si bu boo jotee nga laaj ko ndax def nga sa askar bu ngoonee nga laaj ko ndax def nga sa askar bu la tàggoone mu ngi dem marché nga ne ko na nga ñaan nangam bul waxee ne la dama bëgg dem barab sangam nga ne ko bul fàtte ñaan nangam maanaam di ko fàttali ndaxte léeg-léegi ñoom dañuy fàtte lu baree bari kon loolu bokk na ci mooy yi nga xam ne ci ngay aw ba baaxal sa soxna waaye tamit dina yëkkatiwaale imaanam bu baax a baax mu ne bi mooy waxasiha ala sadaqa di ko soññi tamit ci saraxe mu ne di ko soññi tamit ci saraxe fexe ba mu doon kuy saraxe loolu tamit li ma wax léegi na fekk nga nekk ca na fekk yow tamit nga nekk ca wa illaa yow bu dee yow yi nga xam ne moo la war ci biir kër gi sax doo ko matal bu ñu waxee ngay soññee ci saraxe la faale li ngay wax da am benn xorom da ngay gis koo xam ne moom li ko war ci biir kër gi sax ko matal léegi nag bu ñu waxee muy soññee ci saraxe kooku kooku daanaka ab comédien la la gën a nuru la la gën a nuru ci ci ci ab kii waaw kon boo bëggee léeg say wax di di dugg nit ñi di ko jëfee day fekk nga nekk ca saraxe bu baax a baax léegi nag bu ko defee boo ko soññee te saraxe bu ko defee mu sawar ci saraxe yonent bi alayhi salaam ni mu waxoon ne as-sadaqatu tutfi'u al-khati'a kama yutfi'u al-ma'u an-nar yonent bi ne woon na saraxe dafay fay ay bàkkaar comme ni ndox di fayee Eh, yonent bi alei salatu salaam mooy wax mu safara dafay mune ne saraxe dafay fay ay bàkkaar comme ni ndox di faye safara kon saraxe lu am am solo la fekk na yàgg naa fekk yàgg di so chef bi di jégalu de mel ne connexion bi day xawali peut que soo déplacé du lii gën Mm, euh, bu dee dafay jar sax nga am benn boîte ci kër gi boo xam ne ah, pur saraxe lay doon nga xam ne yow léeg-léeg nga jékki dugal fa dara euh, soxna yeeg waa kër gi léeg-léeg tamit ni jékki-jékki dugal fa dara. gis nga loolu bu ñu ko tàmmee xale yi dañuy dem ba léeg-léeg sax da ngay may benn xale cent franc mu dem jël cinquante franc yi daa koy dugal ci biir kees gi wala ñu dem seen kër maam wala fenn xale buñ ci jox cinq mille wala dix mille da ngay gis mu ñëw. xale buñ may cinq mille da nga koy gis mu ñëw jël deux mille francs daa dugal ci biir kees ndaxte gis na baayam ak yaayam yëpp ñu ngi dugal ci kees googu noonu mu nekk kees boo xam ne ci biir kër gi lay nekk doon foo xam ne ñëpp dañ koy gis pour xale yi léeg-léegi nii dugal fa dara léeg-léegi gan dana ñëw sax gis kees gi daal fay dugal dara léegi na naka ngeen def boo liggéey bu ngeen rombee benn waay bu ñàkk ci mbedd mi wala dara ngeen indi ko ci kër gi mu ñëwee ngeen tibb dara ci kees gi jox ko loolu noonu sa njaboot la bu rafet wala ni gis benn waay bu am ay tolof tolof ni génnee dara ci kees gi jox ko yaa ngi fàggul xale yi mais tamit yaa ngi leen di tàmmal sarax yaa ngi dindi ci ñoom nay ah, lu am am solo la bokk na ci yi nga xam ne tamit euh, day yokk imaan nit mu ne qiraatul kutub islamiyya an nafia liir livre yi nga xam ne ay livre euh, l'islam la doon ay livre yu am solo boo amee ay livre yoo mën a indi ci kër gi pour euh, nga soxna yi mën a liir daal di liir loolu bokk na ci li nga xam ne boo ko bëggee changer loolu tamit moyen la indil ko ay livres nga indi ay livres yoo xam ne livres yi day wax ci wàllum ah, pas-pas bu wér di yi di wax ci wàllum ah méthode alquran ak sunna yii di wax ci wàllum magi saxaaba yi ñoom sayidatna Khadija ñoom sayidatna Aïcha livres yu mel noonu nga nga teg ko ci kër gi léegi jigéen ñi di ci lir loolu noonu am solo am na solo trop trop trop trop. loolu na xëy na ki muy gën a jariñ mooy koo xam ne jàng na am na niveau tuuti way laa koo xam ne xëy na jàngul. kooku mm, beneen bi moo koy gën a arrangé beneen bi borom téere bi tudd mooy eh, samaul ashirata al islamiyya déglu kaset yi nga xam ne ay kasetu diine la ay kaset la yoo xam ne ay borom xam-xam ñoo ciy wax wut sa benn kale USB wala nga wut foo xam ne daal am na waxtaan ay audio yoo xam ne ay borom xam-xam ciy wax eh, nga indi ko teg ko loolu tamit am na solo torop torop torop torop. Eh, foofu nag tamit euh, léeg-léeg fi kii bi nekk am na jigéen ñoo xam ne bëgguñ ku leen forcer am ñoo xam ne boo ndee kii bi ne ko déglu par force force du ko déglu am na ñoo xam ne boo leen bëggee forcer déglu bi ko déglu léegi ñooñu ñooy def ñooñu noonu da ngay taal waxtaan mu mel ne mu mel ne yow sa bopp nga ko taalal wala xale yi eh, ñam nga ko taalal fekk moom la waaw doo ñëw ne par force force mais da ngay bàyyi ba gis ko ci wàññi bu nekk fa nga dem taal sa kaset ci buntu waay forcer rek duñ déglu moo tax léeg-léeg da koy teg ci ci façon boo xam ne day mel ne day mel ne day mel ne tegaloo ko bu ko defee benn baat la ciy dégg uh, mën na cee jariñu lu baree bari et puis tamit léeg-léegi même bu dee tamit day jar day jar uh, léeg-léegi même tamit day jar tek kaset boo xam ne yow lay dal yow ko góor ki nga teg kaset boo xam ne da lay wax yow ko góor ki noo war a euh, yoree sa soxna euh, euh, njuumte yi nga xam ne góor ñi ñu ngi koy def yu mel noonu nga teg kaset boo xam ne yow lay accuser yow yow ko góor ki bu xeeti suba nga rek nga tegaat kaset boo xam ne tamit yow lay dal gannaaw suba nga tegaat kaset boo xam ne ka yow lay dal fois bi nga ñëw daal teg kaset boo xam ne moom lay waxal moom ku jigéen ki nu war a mel nag way laa boo tëbee tëb rek ñëw teg kaset boo xam ne day ñëw rek tàmbali jigéen kay nangam la war a mel nangam la war a mel ak borom këram day yaakaar ne li naan dàq ginaar waxaale say soxla day yaakaar ne noonu ngay def quoi daa am loo ko bëgg a wax mënu ko wax nga dem jël sa benn kaset ñëw teg ko ndax léeg-léegi eh, ah jar naa xam eh, fi ngay jaar par nànk-nànk bu dee day jar nga njëkk a teg kaset boo xam ne yow lay wax yow lay waxal waaw ba mu miin ko bam mu ñeme kaset yi après da nga soog a jël beneen kaset boo xam ne moom lay waxal dëgg-dëgg mu ne beneen bi mooy ixtiyaaru saaxibaatin laha bokk na ci ku bëgg a changer soxnaam mooy yi muy jaar mooy tànnal ko ay xarit nga tànnal ko ay xarit ñi nga xam ne xam nga leen ñu nekk ay jigéen nekk ñu tënk ci yoonu a sunna ah doon ñu baax nga fexe ba mu am ak ñooñu relation di digganteeg ñoom di xamanteeg ñoom di dem ci seeni xew ñooñu di ñooñu tamit di ñëw ci ay xewam mu am relation daal ak ñoo xam ne ñu baax leen jigéen ñi nga xam ne xam nga leen xam na ne ñii ci yoonu alxuraan sunna lañu yëngu ñu baax lañ amuñ problème amuñ nangam ak nangam nga fexe mu am lii ak ñoom di digganteeg ñoom di xamante ñoom kon tànnal ko ay xarit foofu tamit jar na tey bu baax a baax léeg-léeg Euh, buñ la gisee nga tuxu ci ci benn koñ rek ni gis ne yaay imaamu fii wala yaay liggéeyee fee dañuy bëgg a xamante ak yow bëgg nga boole leen ak jigéen ñi nga boole leen ak soxna yeeg yooyu te fekk <laughs> xamoo leen bu baax a baax moo tax bala ngay boole kenn soxna si tamit na fekk nga xam ko bu baax a baax ndax fréquentation dafa gaaw ci eh, jeexintal ci doomu aadama mu ne bi ci mujj tamit muy eh, daru sharri anha wa saddi manafizihi alayha mu ne fexe ba fegal ko lépp eh, lépp lu bon fexe ba fegal ko lépp lu bon fépp foo xam ne yaakaar nga ne eh, soxna si mën na faa jëlee eh, ak njuumte soxna si mën na faa jëlee bàkkaar soxna si mën na faa jëlee ak yàqute mën na faa jëlee ay xalaat yoo xam ne baaxul nga fexe ba fegal ko lool bépp moyen boo xam ne yaakaar nga ne lii moom boo moytul mën na koo yàq nga gis ne daal ak télé bi ci kër gi daal boo moytul mën na koo yàq nga xool noo no noo gaaree télé bi léeg-léeg bul ko ko bul ñëw ne ko télé koy force déedéet mais yow amal doonal ko yow rek fexe ba def ay pexe ba télé bi yàqu wala nga def ay pexe ba kiiku boo xamee ne tamit eh, am na fu muy garam placé foo xam ne ñooñu mën nañ ko mën nañ ko yàq nga fexe ba def ay pexe ba ah, ba arrêté yooyu kon daal nga jàngat ko fépp foo xam ne ne nga ne fii mën na fi jële bàkkaar wala mën na fi jële ay njuumte wala ay ay nga fexe ba eh, ba arrêté lool naka noonu tamit eh, même soxna si mën naa jëfandikoo même moyen yii nii bu gisee ne ku góor ki tamit euh, nii la mel naa mu jëfandikoo même yi ma wax nii soñ ko ci julli guddi jàng alxuraan déglu ay kaset kattanal ko ay xarit même euh, moyens yi moom tamit ku jigéen ki mën na koo jëfandikoo pour baaxal borom këram kon loolu moo nekkoon darsub tay bi muy ñaareelu conseil te mooy dox ci lépp loo xam ne dafay baaxal sa soxna ci góor bu dee ci jigéen dox ci lépp loo xam ne dafay baaxal borom këram. yaakaar naa mën nañoo taxaw foofu di soññiwaat mbokk yi ci dégluwaat kii bu baax a baax mooy waral euh buñ ne euh, laaje yenn questions yi di mën ko tontu.